ala nabiyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam kon ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna jeexaloon nañ ci gàttal lool nga xamante ne mooy xare Uhud amoon ci ñetteelu weer mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci weeru kori gisoon nañ li nga xam ne kon noonee la jeexe woon bés Abu Sufyaana daldi joxe rendez-vous ngir at mee di ñëw ci badrunil maw'id ba pare daal di leen wax lam leen wax ay ub onlu hubal yëkkati leen hubal vive hubal da ba pare naan ndaan Seydina Omar mayeetuma la ngeen nekk di wax li nga xam ne suñu yàlla yu ñaaw de lanal uzza wala uzza lakum te ñun daal ñoo amul ngañaay ak ci seen kaw te ñun uzza yàlla bi gaay xam ci suñu ñun ñoo ko moom yéen amu ngeen tus amu ngeen ngañaay amu ngeen ak féete kaw suñu boroom yonent bi alayhi wassalaam ne wax leen ko <clears throat> ne ko allahu mawlaana wala mawlaa lakum boroom bi de mooy suñu kilifa moo méngoo suñuy mbir teen yéefir yi amu ngeen ko léegi ci la doon wax naan alxarbu sijaal yawmun bi yawmi badr moom abu sufyaan naan laaw kay tey lii ngeen ñu defoon badar tey fayyu nañu de waawaw alxarbu sijaal yawmun bi yawm yawmun lanaa wa yawmun alaynaa mu ngi noonu le léegi nag <clears throat> jeexaloon nañ kon xare Badar daa euh, euh, Uhud léegi daa am yenn yu am solo yoo xam ne dañ koo fàtte woon yoo xam ne dañ cee bëgg ñëw laata ñuy dugg xare bi ci tegu muy Hamraul Asadi insha allahu taala te yooyu mooy <clears throat> keroog bés boobu yu ràññeeku yu ci amoon mooy keroog bi nga xamante ne nii ci la gaay di daw di daw mooy ñi dawoon biñ nee faat na nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam gaa yi di daw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen woo naan leen ay ibadallah ana rasulallah ilayya ya ibadallah ñëw leen ci man mais gaa yu bari dégguñu lool sax bi nga xam ne surtout bi nga xam ne gaa yi ca lañ jóge ci montagne bi wàcc yéeféer yi Seydina Xaalid ibn al-Walid rey ña fa ña fa nekk ba pare ñu tañ ci jullit ñi léegi nag boobu noonu gaa yu ba am ñoo xam ne dañoo daw waxoon nañ la am nañu daw ba àgg ko côté Médina yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñuy daw mu ngi leen di woo ca seen ginnaaw naan leen ñëw leen fan ngeen jëm yeen jaamu yàlla yi ñu bari di daw daw di xël-xël yu safa safa saf ta ta tarkay ñii di yéeg ci kaw montagne yi di seet fu ñu jaar daal di daw ñeneen ñi daal di jaar mi Médina am waxoon nañ la ñenn ñoom dañoo des waaw di xare noonu dégg nañ ne faat na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñu ne nañ faatu comme ci faatu comme ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Abu Bakar ak radiyallahu ak ñoo xam ne ñoom dañoo teg seeni arme ba Seydina Anas ibn Nadr romb leen fa radiyallahu anhu ne leen lu ngeen di teg seeni arme ñu naan faat nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne mais bu ñu ko faatee nag léegi du ngeen faatu ci lim faatu ñeneen ñi moom daal di nekkoon ak moom doon ko défendre te am na ci ku ñu fàtte woon muy Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu moom itam mu nga fa woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci bés bii leneen loo xam ne dañ fàtte woon ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jël li nga xam ne mooy ay flècham di ko jox ki nga xam ne mooy Seydina Sa'd ibn Seydina euh, Malik ibn ki Sa'd <coughs> ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu naan ko irmi fidaaka abi wa ummi naan ko sànnil di ko jox mbir yi muy muy lancé naan ko jënd naa sama baay ak sama nday moo Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah comme ne hadith bi Imam al mu ne dégguma kenn ci mbindeef yi ku yonent bi alayhi salaatu wassalaam dajale ñaari baayam muy baay mag yaayam ni jënd naa la ñooñu ku dul seen Sa'd ibn Malik dégg naa ko keroog Uhud yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko jox mbir yi naan ko irmi naan ko yaa Sa'd fi daaka abi wa ummi kon mu ngi noonu le am na keneen koo xamante ne nii <clears throat> lu ñu fàtte woon mooy Seydina Abu Talha al yi nekkoon bàyyi baayu Seydina Anas bu ji baayu jiitleem voilà ndax moo dencoon yaayam après moom sey Seydina Abu dama ko fàtte keroog waxuma ko Abu Talha bokkoon na ci ñi desoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ni nii gars yi ñenn ñi sax buñ romboon yonent bi alayhi dafa manoon flèche nag aayoon ci lool ba moo tax ñenn yi buñ masoon a ci saxaaba wasalaam da doon wax ne eh, na nga diw jëlal sa flèche yi nga yor nga jox ko Abu Talha jox ko Abu Talha naa Abu Talha jël di duur affaire yi ak gaa yi flèche yi nee na keroog daanaka waa yow dafa flèche flèche flèche dëgër nekk koo xam ne naan nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ko nekkal sama gannaaw rek bàyyi ma gaa yi léegi nag di xool naan nag naan ko bu naan ko bul yuqamteku parce que damay ragal boo yuqamtekoo di xool yi may sànni fi muy dal ci ñoom itam ñu ma koy jox ma leen koy jox damay ragal nag benn dal la baleen rek nahri duuna nahri ya rasulallah naan bàyyil rek lépp lu nar a dal sa ndodd sa loos nat dal sama loos wi bàyyil man maa lay protéger moom Seydina Abu Talha radiyallahu anhu keroog nee na bés boobu daal dinaa damm man Abu Talha qawsayni aw thalathan dafa tiiray flèche ba ñaari gis nga arc bi ci flèche bi loolu di lëngalu nii di wëngalu nii di lëngal euh, xaw wengalu nii loolu nee na damm naa ci ñaar wala ñett ndax flèche yu metti yu ma doon sànni yi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii ñooy kuffaaru Quraysh yi de kon nag lool la nahri boroom nahri duuna nahrika ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naka noonu moom nee na keroog même Abu Sayyidina Abu Talha comme ni hadith yépp ñu sahih imaamul Buxaari yenn ñu ngi sahih imaamu Muslim mu ne keroog gis nga li muy li muy li ciy doy waar bi affaire bi taree ba waa Quraysh songu ñu ñuy dóor di di nekk ak yonent bi alayhi salaatu salaam di leen flèche ñu ñuy flèche di dóor jaas yi yi ñun ñuy dóor nee na dañoo jekki rek suñu borom roof ñu ay nelaw mu ne man Abu Talha radiyallahu anhu bokk naa ci ñi nga xam ne keroog Uhud daal dinañ may roof ay nelaw mooy ña nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba moo tax mu ne li nga xamante ne nii sama sama sama sama xeej bi sama jaasi ji ma yoroon ndax dañuy yor xeej yori flèche di yor jaasi nga yoon nee na sama jaasi daal dinay wadd ci sama loxo ay yoon yoon yoon muy wadd ma koy jël muy wadd ma koy jël kon nag mu ngi noonu suñu borom moo leen roofoon li nga xam ne ngelaw loolu li ñoom ña nelaw loolu li ñoom ña desoon ngir gin leen dëgëral moo tax nelaw ci tooli xare di xare di nelaw loolu ak jàppandal la gu la borom di tabaraka wa taala amana la yoo xamante ne ak kóolu ak dalte ak dal la gu la borom di tabaaraka wa taala di defal kon nag mbir maa ngi noonu le lii nii yii lañ fàtte woon am na keroog tamit lu ñu fàtte woon mooy bi nga xamante ne nii ci la xare bi jeex ba gaa yi ñu gis ñu bari faatu am na ci jullit ñi ñoo xam ne dañoo jëloon seeni néew di leen yóbbu ba ndax waa Medina comme ko sorewul foofu bañ déggee xabaar bu metti bi dañoo am ñu bari dañoo daw si ñëw jël ñi nga xam ne seen néew yi di ko yóbbu Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp ku yóbbu benn néew mooy sa kooru ñi faatu fii ku ci yóbbu benn Medina na ngeen leen indiwaat fii ndax fi ñu génne àddina foofee lañ leen di dencee ñoom shuhadaa yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi daal ci kaw noonu la léegi nag <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu yónnee Seydina Ali ba mu xool kom ni ñu waxoon que waa Quraysh noo ñibbi nañ demul Medina léegi nag ci la jóg daal di def ñaanam yoo yële bàkk borom bi comme ni ñu ko tudde woon sant ko léegi nag ñu daal di dellu fi nga xam ne daal di dem <coughs> nga xamante ne nii mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba jooy ya nag bari ci waa kër lamsaar ya am gaay di yuux di jooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégg leen ñuy jooy mu ne ah gaay di ñu ngi yuuxu jigéen ñaa ngi yuuxu fu ne waaye Hamza de amul kenn ku ko jooyal moom léegi nag bon am jigéen ñi ñoom Seydina Sa'd ibn Mu'adh ak ñoo ñële radiyallahu taala anhu ak Usayd ibn Hudayr daal di wax seen jigéen ñi kon nag jooyal leen Hamza ginnaaw yonente mi alayhi salaatu salaam ne leen arrêté leen seen jooy yi bu fi kenn génnati àddina ngeen koy jooy ginnaaw tey léegi nag noonu daal la demee nga xam ne nag yonente mi alayhi salaatu wassalaam fa la nekk foofale bi mu agsee jël jaaseem ji daal di koy jox doom ji waxoon nañ la sayyidatu Fatima loolu dañ ko fàtte woon keroog jàmmam mooy loolu ñu ko gaañoon ba deret yi sotteeku di tuuru ñu def ci lu ne tos ñu Seydina Ali radiyallahu anhu moo doon sotti ndox sayyidatu Fatima doon raxas mais deret ji luñ sotti ndox muy a daal di lakk ab sër lakk benn yéer kii ba ba mu nekk dóom mu jël dóom boobu ci la ko defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di arrêté lool moo arrêté li nga xam ne mooy dereet gi léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ñëw <coughs> moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu duggee fi nga xam ne mooy këram daal di jox jaasi ji daal di koy jox sayyidatu Fatima ne ko raxasal ma jaasi ji yow sama ndoom ne ko fa wallahi wat naa ci yàlla ne tey di moom dëggu na man sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daal di jël jaaseem tamit jox ko soxnaam di sayyidatu Fatima ne ko man raxasal mu bii fa wallahi laqad sadaqani al wow man tamit dëggu naag man tey yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko beneen bi laqad ajabtu waaye tey moom vraiment jaasi ji fu ma ko woo ma mooy wax gu mel noonu rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko la in anta ajabta ad-darba bi sayfika wala la in kunta sadaqta al-qitaala laqad sadaqa ma'aka Sahl ibn Hunayf wa Abu Dujaana wal Haarith ibn Simma ne ko si yow Ali boo waxee lool na nga xam ne bu dee nee nga sa jaasi ji tey moom li dóor mooy xeex bi xare bi def nga fa lu lu lu bari na la leer ne bu dee loolu def nga ko dangaa war a waxaale tamit ne tey ki nga xam ne mooy Sahl ibn Hunayf Abu Dujaana al-Haaris ibn Simma ñoom itam def nañ lu mel noonu ñoom itam boole leen ci list bi booy lim sa bopp kon nag mu ngi noonu le radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi nag bi nga xam ne nag noonu la demee di ñu nekkee foofu nag ba pare noonu ci la ñu dégg yonent bi alayhi wassalaam ci la ko Euh, euh, ci la dégg euh, mooy ne bon waa Quraysh ñii daal léegi ca suba ga mooy ca dimanche ga quoi léegi yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di digle Seydina Bilaal radiyallahu taala anhu daal di woote laaj woo ci jullit ñi as-salaatu jaami'a as-salaatu jaami'a gaa yëpp daal di ñëw kay aksi daal di daw si yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax ñoom nag ne leen dañuy génn ngir tab yi waa Quraysh ñi nga xam ne ñoo génn loolu am na wax bu ne loolu da koo defoon ngir wan leen ne ñoom yoon joxuñ bu ñu foog ne gañe nañ leen Uhud tey kene ñoom dañoo ñibbi nekk ñu yoon jox waa ñoo xam dañoo feebal ngir ñu dabi waa Quraysh léegi nag yonent bi alayhi salaam ne bu kenn ànd ak ñun ku dul woon ku demul woon démb rek démb ci xare bi ku àndul woon ak ñun démb ci ci samedi bi ci Uhud tey dimanche bii may dem ngir dabi waa Quraysh ndax ñu ngi ñibbi mooy ne ku fi ànd ku ñëwul woon bul dem. léegi nag ci kaw noonu ci la gaay nag saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum daal di waajal Abdallah ibn Ubay kàccoor bu mag bi naan non yonent ma lay saa saam tey nag bàyyil ma dem mu ne ko demoo xanaa déggoo li ma la wax ku ñëwul woon démb doo ñëw te yow démb comme que moom démb moo moo ñibbi ak 300 personnes ba lii leen dal dal leen après mu ñëw tey ñu naan dañuy dab yi ñee mu ne mu ko demoo. léegi nag ci kaw noonu ci la saxaaba yi nga xam ne ak seeni blessé ak seeni ngóom ak seeni gaañ-gaañ dal di waajal comme ñaar ñ ñële nga xam ne ñoom ay frère la ñoon dañoo amoon gaañ-gaañ waajal lu muy metti ngir génn ñuy awante kii da koy yenu yanu kenn ki manul a dox da koy yenu mu dox tuuti lay dox mu yenu ko mu daal di ànd noonu lañ demee léegi nag nan la mujje loolu la ñu gis bii di ñëw insha Allah taala wallahu taala ala sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil